musul fekk deux heures ma tey ci laal jaamu yàlla rek fanaan ay naas la rek fanaan ay jooy waxuma la sax alay ko mais yaay rek ñoo ko lim sa fay ñëpp wax nañ ko ñi ko xam ñëpp nee nañ daan fanaan ay naas la fanaan ay jooy ma ko jaar moo tax ñu digg yàlla defal ko ijaaba bu soxor jigéen soo ëmbee trois mois sax su la laal yóotu parce que man damay gis jigéen ku ci mu ñëw daal di teg loxom bi ma ne ko maam ndax da ngaa ay ay jàpp yooyu wax wala da nga ay secret moo ko ñaanal moo tax jigéen ñi tool jigéen sax dañ leen daan wax naan leen wattu leen maam Amady loxom bi bëri na sax su la bëree sax mat ba watul jotul sax da nga wax. ma wax kon waxumala maam waaye njabootam googu rek kenn xamul lu ñu mel soxnaa ni jël yi nga xamante ni moom la tuddee bis bii noonu la sellee woon noonu la setee woon noonu la baaxee woon noonu la laabee woon bàyyiram bi lim setee woon noonu ba bokk fekk muy yëf nii di pomp ndax bay dara lu tax ci moom la tënk noonu la baaxee noonu setee woon xam nga ni soo amee doom ci këru sëriñ jël sa wut bi di ko jox muy ñaw téere ya di bind saafara ya di jàmm di jàmm saafara di jox say doomu yu ñuy naan xam nga ni kooku sell la sëriñ bi de turandoo kii moo ko kii di ko rek maam Ami Jabaatoo mu ne ñun ñii sunu ndey mus ñoo takkal téere sunu ndey mus ñoo def saafara ñu naan suñu ndey mus ñoo tàng lu ñu mus a tàngoo wala ñu takk ko wala ñu naan ko maam Ami loolu wóor ko mu la sax dëggoo tax xam ni doo yor kenn doo yàq kenn moom kon yàlla yàlla yokk leer yàlla yàlla tax ñu ci barkeel yàlla ñu ngi yaa soo leen gisee ma wax lii du dara du dara du dara du dara du dara du dara damaa bëgg rek damaa bëgg rek ful gi maam alal yi amoon ba tey yëf yi bàyyi nii téye ko téye ko ba quatre-vingt-dix-sept mu jox ko alal ji mu réew am ful la jàpp ko téye ko sa maam nee na ku wat jubu bara fan kenn ko la xàmmee te wallahi sunu maam yi du ñàkkoon tey jii dañuy taxawaan di la ndar la ndarikat te ñun ñii mënuñoo topp kenn déedéet mënuñu ko parce que ba ñuy séddale ci commune yi njëkkee la ñuy séddal yàlla daf ñoo sédd yonente sédd ñu Cheikh Mati Diagne sédd ñu Cheikh Omar Fouti daal ñu daal di xàll xàllu rek waaye tamaam yi yëpp yëpp yëpp yàpp jullit lañu ko doon ndax ay sëñ Seydina Muhammad lañ loolu la tamit bari ci réew mi loo baax baax nee na ñu ne la nangam ak nangam ak nangam ak nangam ci wet ga yaa ko moom wala dama seeti sa bagage maam yi ko rek waaye ñun alquran pour sa gën xam démb ba tey loolu laa bëgg waxuma sëriñ si ñoo nga ca taalibe yi mbokk yi soppe yi nañu fonk li ñu yor nañ ko nañ ko xam ñu téye ko maam rajo daan nañ wax nañu. xam ko am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko bu gën te ñun dañoo war a am fulla ndax suñu seen daan fulla kenn ku si koo yëg ci àdduna alaaji moom kenn ku si koo yëg ci àdduna daan na wax ne kenn ku ma ci gaa yi dañuy wax rek waaye ku ma ci wax ne bu subaa ñooy daje kuñ ci wax ne bu subaa ñooy daje wallaay doo nelaw say mbokk duñ nelaw daan na ko mu ne wallaay ñoo ngi nii ku ñu teral yàlla teral la waaye ku ñu toroxal wala nga bëgg ñoo def dara yàlla dina toroxal ba toroxalul bokk ci yow mag ñi ko doon xeet bi yëpp di ko fitnaal ñoom ñëpp a faat ba ñu defee kuréel ba ca ba ca mujj ba ñëwee ca moom ne ko ah moo taxit ñun de lim bu takku la ñu woon fukk la ñu woon lu teg genn wàll ga tee la maama laa ji ne leen musuma jot ab kurus ñaan ci mbir mi musuma takku xaatim mbir mi musuma takk rey mbir mi waaye danaa leen fa yàlla rek ma laaj ko xas bu ne maa ngi am lu ci laajoon tëkkee boobu la yoroon. mu weyoon moo tax ñu ne ko ñu tuub nañu bàyyi nañu mu xelaat ku jéggul baax naa la maata booba comme ñun ñëpp nañ góorgóorlu jàpp liñ yor gëm suñu sëriñ maa ngi jégalu gëm suñu sëriñ bokk liñ fi bàyyi nañ bokk jàkkam ji di ko feesal nañ bokk malaan bi di ko si fa bu leen dem gars yi jël wér bi wëli fa weer dem toog waaw la tarixa bi <coughs> dañ ko jumaam bi di ko julli xool am na mag ñoo xamante ni <coughs> dañuy liggéey ba ba géeju béyku séeréer di julli ci jumaa fonk leen xabrom bi di fa def xabru fekk fa yeneen bi wala sooy génn dajeeg yeneen bi muy dugg boo ngi fi ñu bëri mos ñoo dugg sax ca xabru ba te foofu dama bokk ci place yi yàlla yërëmee jàmm ci kaw maa la ko wax ku ko def am yërmande yàlla am gaa yi xam na li may wax am na ñoo xamante ni suñ demee suñ ziar sax dañuy toog ne ma walaaj nangam laa bëgg dem seen yoon ah loolu mooy fii yàlla nag noonu lay doxalee àdduna day jël jamaam sànni ko ci mba ci ci mbalit mi ñi xam rek ñoo koy for jëriñoo ko waaye li ci ëpp ñi koy gën a jege ñoo koy gën a doyoo dal da ngay gis tey jii nit ñaa ngi jógee ba France bu jógee ba Amérique. jóge ci contrat yi continent yëpp di ñëw di wut ci alaaj moom jigéen daal la ñu jël fii à deux mètres mosu ñoo dem ci xabrom ba mosu ñoo dem ci këram ga te xamuñu ne billahi fii ba makkatul mukarrama yàlla moo ngi yërëmee jaami ci alaaj moom jigéen ñi ñu yaakaar ci réew mi ñëpp alaaj moom jigéen lañ yaakaar maa la ko wax wallahi asim su wax jotoon ñu wax ko ay preuve à l'appui am na yoo xamante ni gars yi ko fekk ñoo nii ñi ngi koy topp ñëpp di leen di leen màggal di leen wax seen yëpp ba mu taxawee nag kàkk alaaj nuut lañ seet guddi am ñoo xamante ne demoon demoon nañ ba mënatuñu Fatiha te nee nañu ay xutba lañ borom jamono yi fii lañ lañ indi alaaj nuut tëj tëj seen nopp fëgg seen bopp ñu xam li ñu xamoon te demoon nañ ba mënatuñoo wax Fatiha am na ñoo xamante ne demoon nañ ba mënatuñoo yëngatu ñoom ñëpp moo leen dimbali waaw su sëriñ def loolu ba noppi nga bëgg a toog di doyee ñaar bopp di nga wax dëgg la de bu wax bu wax dara benn laay wax benn déedéet bu wax benn bu wax benn ba ko comme nañ góorgóorlu te ñu ngi loolu li digal sunu baay yaa ngi nii ci loolu la nekk sunu mag yaa ngi nii ci jub siraatal mustaqim la nekk ñoo ngi nii su leen neexoon ni bokk sëriñ jamono yi di yëngal réew mi di def ci ay bagages di dugg ci ay terrasse di déranger defuñu ko ñoom ñëpp ñoo ngi ragal seen baay ragal seen moom di ko sédd di ko jox cër ba kii kii jaaraat jaaraat nga fi mu def. kon nañ góorgóorlu ñu jàpp li ñu yor nañ ko gëm ñun lu wér la ñu am alal boobu nee nañ alal boobu nee nañ l'islam ba yéen a ngi doon dund moom la ñuy dund kon sax di yàlla alal boobu nee nañ tariqa ba Cheikh ci yàlla doon joxe moom la ñu yor léegi lu ñuy wutee am nga kër gi ñu mooy pour su dee su dee ñu wut biir la amul oto amul kër gu rafet amul mbooloo waaye wut ñu ñëw na te loolu mooy tàggu góor yàlla. américain moo ko mbay kon nañ gën a fonk suñu bopp ñu gën a fonk suñu kër sëriñ ñu xam naa leen liggéey taxaw jàpp li jàpp bañ a wéy di suñu maam bañ a wéy di Cheikh El Hadj Omar may yi may suñu maam bañ a wéy di Cheikh Tidiane may may yi mooy suñu maam ñun ñëpp ñu taxaw góorgóorlu ku ci góorgóorlu di nga fexe te li nga wax nii waxuma ko pour que gàmm ay taal bi ñun li ñu def taal bi leen sëkk alal ñu rombal sax nit ñi waaye li ko topp ci millions yi jënd kenn xamul lu mu toll mu xatam diine bi rek ñoom taalibe bi ñu tënk mu xatam diine bi mu xatam diine bi ñoo ëpp taalibe yi ñu tënk maa la ko wax maa la ko wax bi ñu waaj a faatu ay millions yi millions yi millions yi diine ñoo fàqe ci continent yëpp ñoo di ku koy laaj xam ñoom mu soog na fa nekkoon waaw ku mel noonu soo ko amee da ngay taxaw ñun dañoo wàccal jamaa bu rëy lii du mburu ak na du mburu ñu wax déedéet pour lii la ñu bëgg ñu xam li yeewu yeewu ci yi lekk du pour waxtaan xam nañ ni waxtaan am na beneen bi jour lu mu bon bon bon bon bon chaque chaque semaine ñu am ñeenti daje. ñii xam nañ loolu kon am na suñu waxtaane du waxtaan bu dee mbooloo mu bëri la ak ci moom mbooloo la waaye lii dafay nekk ay moment yoo xamante ni dañuy toog yëndoo ànd ci yàlla dugal ci yàlla waaye ci waxtu yi dañuy jox lañ ay kàddu yoo xamante ni dina tax kenn ku nekk ci ñun li mu yor mu xam ko fonk ko parce que àdduna baa ngi fàq nit ñaa ngi waaj maa leen ko wax nit ñaa ngi waaj laa la wax. ay dëkk ak ay village ñoo ngi waaj di takk seen bagage ngir fekk ci aaj mun nañu fi wallaahi suñu ñàkkee bopp dinañu gën ñun ñëpp jël bagage yóbbu man maa leen te yéen ñii war ngeen cee xam dara xam ngeen ni waxuma la sax kër gi waaye daayira bi rek ñii ci bokkoon ci début ba xam nañ ni bopp yi xamoo leen ci kenn du la lii la rek. lañuy leerloo. ñaw lañuy leerloo. waaw kii suñu bopp tënkee la doomu alaaji grand seen na mu xam naa alaaji pour déglu. tey la wax na dëgg tënkee la baaxee ñëw parce que leer gi moo ngi moo ngi moo ngi daw te fay du seet ci an bi tàkk na fii ñëpp a ñëw léegi nag ñun ñu nekk fii à deux mètres à trois mètres bëgg a toog di ñàkk bopp ba monde bi ñëw. jóge fenn ñëw jël teraanga yi ci nekk ak leer yi ci nekk baatin bi fi nekk yëpp ñu ngi nax bopp du noonu nañu yeewu nañu yeewu ñun ñëpp alaaji bu riir ci loolu la nekk góorgóorlu na na le ñaata yoon lañ ko woo pare bu bañ man di moo woon ma dem damay dem de parce que bu dee jëndaane cinquante millions ak fajoro man suñ ma woon ma dem waaye xam nga ne aaj moom ku ko doon dafay am looy lekk. toog na depuis quinze ans moom toog opportunité bu nekk ubbeeku rek ci kanamam mu xool alaaji boobu mosu koo jël mu ne baax na jërë jël toog tey jii ci kulaak fay su jëlee xuloo bu xuloo su jëlee xeex bu xeex pour protéger li nga xam ci moom la ñu bàyyi léeg-léeg nga gis ko mu wax ba mbaxanaam wala ci suuf mais pour lan pour bootee ci alal ji parce que sunu alal jooju ñun ñu dara lu ñu doon ñun ñii ñëpp dañuy dem ci mbërëb bi ñu xam dañ lay nuyu sëñ bi na nga def daa di ça va ça va nga def gannaaw ça va waaye sant waa nga ne njëge ah ñooñu ay wëli la ñu ñooñu nit ñu baax la ñu waaw koo xanaa ak kees nga def xanaa waa njëge dem nga xanaa ñu bëgg a njëge mooy sama ah sama wëli la waaw ah, bismillah ah paasam la lay jox de baax baaxam la lay jox dem ci jënd lu wala mu jox la dépense pour toog loolu alaaj Moodu moo ko liggéeyal alaaj man borom moo moo jëmbat garab la waaye alaaj Moodu moo ko suuxat alaaj man borom baax na lool waaye du alaaj Moodu ñàkkoon fànn tey jii ñun dem nañu waaye alaaj Moodu suuf su fi bàyyi woon li ci la bàyyam bi bàyyi fi wér du bàyyam bi. su may ñàkk fi lay toog su may dund fi lay toog su may faatu fi lay toog moo tax ñu dem ba tudde ko borom bi yaa ngi ndax toog ci mu toog di xaar yàlla soo ñëwee gis ko ci bàtt am na benn góor yàlla wallahi daa am gàttu suñ ci ñi la ko waxoon mu daan ne rakkam du moom sax rakkam moo def xalwa xalwa yu méttee métti di jaamu yàlla ñu ne ko ñu fëgg ko ne ko yow loo bëgg mu ne xanaa tedd ak texe tedd ci àdduna ak texe àllaaxira dem àjjana ñu ne ko bàyyi sa xalaw yi da lay sonal mu ne ah man lu may def ñu ne ko defal nga xool alaaji bu ñu xool xam nga lu tax wax ñu ne ijaaba ñett la ijaaba yi bëri ñu yor ñoom ñu gisee ñett la ijaaba day nekk ci làmmiñ ba loolee ëpp mu naan ijaaba day nekk ci nopp am na ñoo xamante ni soo leen wooyee sëñ bi sa mboq day nekk wala ah, bopp bi ah, ah bopp bi fekk na am na ñoo xamante ni. tey ijaaba seen loxo la lu ñu bind tàbbi na mooy borom xalima yu tàng yi lu ñu bind nangu na même bu dee dañuy jaxase sax jox la nangu na waaye am na ñoo xamante ni ah seen jëm yëpp ijaaba alaat moom jigéen nag ci wëlu yooyu la bokkoon moom jëmmam yëpp ijaaba su yéegoo sax suuf li ijaaba la gaa yi xam na li may wax <laughs> su fajee ci lu ci génn ijaaba la da ciy defar ay nit teg tissu yooyu di jël nii du lay daal nga ngay noyyi di defar wóor yi ngay jël par force. non non. am na ñeneen jotaay incha allah. c'est que dafa dem ba nga xamante ni. lépp lu tax ci moom ijaaba la keroog ba mu faatoo njabootum ci xam nañ li may wax ku dee suñ la sàngee ba noppi dañuy tuuri sa sànni waaye sànni su ala ñuul kenn ñëw koo tuur parce que ijaaba la lépp lu tax ci moom sër yaag bagage yaag jaat yaag bant yaag lépp lu tax ci moom yàlla gërëm na ko moom moom dimension boobu la tolloon dimension yéen man na yàlla la toogee wu suuf moo tax daanu daax kenn daanu toroxal kenn daanu wax kenn ku ñëw rek ñu dimbali ku ñëw rek mu jàppale xamul man tarixa nga bokk déet yoram nekk ci alal mënu xuttu jamono loolu alal mënu tarixa yëpp la mujj dajaloo ci sunnam dawoo leen lool seen maam tarixa yëpp la mujj tey nii xa ñu xamoo leen loolu lool tarixa looy wut ci beneen tarixa doo ñëwee wax alaaj Mamadou mu jox la may la ko garab wallahi xam nga ñu bokk yeneen tarixa la ñuy yor alaay mu mënoon a jëloon ci biir maam alaay di baaxoo am na jéem góor ñëw na foofu ca Samba imam Aas toog Pape Moustapha toog son papa toog nit ñaa nga toog bi laaj leen damay laaj ko sa mbaa baa ngi laaj Pape Moustapha mu ñëw toog foofu ñemewul tëggi ne xujj ba lu demee ba benn moment mu daal di ñëw déggee sama papa ne ko sëñ mu ñëw yaa ma gis ma ñëw te ñemewu maa nuyoo si ma ñëw rek toog. waaw monsieur Mbam ne ko lan la lu tax mu ne ko alal ñu wut laa gis mu toog seen diggante te moom ci dëgg bu tooy la mu ne ko seen bàyyi laa gis mu toog fii seen diggante yéen ñii mu toog fii te mu ne ko man du ma ci ñaan waaye li ma yàlla may fii ba muy gis bii sa bàyyi ma ko dox fekk rek nangam la ak sàmm pour wan ne ne leen dana dimbali say ko yëpp nit waaw sama turandoo fekkee na ko fan yàlla. am na yeneen yeneen sëñ Fane Badiane bii su jëloon léegi ngeen xeet ma su jëloon ngeen xeet alaaji mukk mii du ma ko waxloo du ma ko waxloo kii doomam la kii doomam la li mu xam ci bàyyi xaw ma ñii ñoo mag ñii ñoo mag kii rek ma gën a ma loolu juróom-benn la lu ñu xam xaw ma xaw ma déedéet suñu jëloon ngeen xeet ma comme. loolu rek laa bëggoon taalibe yi soppe yi mbokk yi ngeen xam li ngeen am ngeen xam li ngeen am xam na ñun suñu mbir li tax suñu garaaw underground underground waaye nag gars yi war nañu di filmer yëpp ba defee taalibe yi ñu leen koy wan gars yi suñu jaaxle ci suuf la ñuy ñëw fi la ñuy gisantee lépp fi la ñuy gisantee lépp réew yi bi ja bi ñu jaaxle fi la ñuy gisantee billahi ci di am lu daan yàlla guddi la daan ñëw xale ba xam na li may billahi ki bi tegoon daal yabal guddi la nag ñëw. bàyyi na wallaay xanaa ni muur moo teewoon réew mi ci loxoom guddi boobu ci baax nag laa ngi nii. salaam yi ngeen daan dégg ñi wax ci réew mi yëpp moo ko daan joxe. waaye danañ ne ah dama la ko bàyyi jiw moom waaw bàyyi pour laaxatu réew mi naan jiw joxe na sax nangam jafe moom la ah pour bu jamono moom la yàlla ne xamal lii xew. moom la yàlla di xamal li koy baax waaye mbiru làqatu danaan demal wax ko bàyyi jiw mu wax ko ci turam eh, kooku la góorgóorlu góorgóorlu ñu jàpp ko sunu sëriñ fonk ko bu baax téye ko xool leen xool leen xool leen ñun ñu ñoom waaye am ñoom am nañu ijaada d'accord am nañu ijaada ñu xale xam ndox ñuy leneen nañu waaye ñun li ñoom moo doole ñoom ñoom ñoom dara ci Cheikh Omar muy moo fay ijaasa ban ijaasa ay moom ak ma moom ak kii kenn Seydu Nuuru daal moo ñëw ci alaaji Muudu Njëgeen ne ko soo ma mënu yu ma wax la ñaar benn bi wax la benn bi dox la ma ne ko wax bi lan la ma ne ko Cheikh Omar nee na bis mi ngi tey nawet am mooy déet mooy daw sa yaram mais mais loolu. coono bi ci ngeen ngeen ko bëggee ci ngeen ngeen ko soppee nee na alaaji mu dëgg traité mooy daw ci yaram mais <laughs> ndeysaan ay eh, waay waay waay waay ndeysaan ak <laughs> neexoon loolu neex loolu wax wax waay sëñ Adou nee na bëggul sax ñu wax nee na bëggul sax ñu wax nee na bëggul sax waaye nee na lii mu fekkee mu ne ak bàyyi Cheikh Habib mu ah ah Cheikh wala kii li ko waxoon ci Thierno Sarr bi Nourou avant muy faatu mu ne dafa ñëw ci alaaj mu ne ko ku ne ko man de maa ngi dem mu ne loolu Cheikh Abdou Fouti yónni woon ngir mu wax ko ko. loolu it la ko mottalee ne ko. mu ne loolu la ko mottalee ne ko. ne ko maa ngi dem. ne ko maa ngi dem. mais maa ngi lay bàyyeeg sëñ am. mu ne ko waaye maa ngi lay bàyyeeg sëñ am. c'est ça. uufal ma ko. nga uufal ma ko. ndax tey. yaa ngi toogal toogal Cheikh na. yaa ngi toogal Cheikh na. waaw yaa ngi. c'est ça. loolu. lii man mii moom ma ko wax. du ma ko wax. kii moo ko jëlee wax. te du Cheikh Oumar. li a li mu wax ni ñun dërëm Cheikh Omar mooy dal suñu yaram. ah. xam nga ñii di wax ni nee na di wax nii. léeg-léeg bi ñu bëgg a wax. nee na ñoom bi ñu bëgg a wax si yàlla bu wax. ndax la wax ndax la ñuy wax. dëgg la dëgg la. ku jógee ci yàlla ku ku ko weddi ku ko weddi da ngay toro da ngay am. Ah, looloo tax lu ci bari. mu wax parce que weddi yàqu. waaw li ma leen di firndeel ne dërëm Cheikh Omar mooy dal suñu yaram. du nekkul ci kii. moom la ñu Cheikh Omar di jël jabar waaw Cheikh Omar ku ñu ku ñu ku ñu jël jabar ci yow fekk na dina leer gaa nga fa yow. benn minute soxna Binta Gassama te te te du Cheikh Omar tuuti kii Cheikh Omar mooy maama ba mu Habib mu Habibu Moustapha Moustapha Baha Baha Cheikh Omar soxna Maram Ndege kan ma waroon denc doomu Sëriñ Hadi Hadi Moustapha Moustapha Baha Baha Cheikh Omar waaw ñun dañu si ñoom man mi ñoo jël ñun nag man de ñëw maa jël waaw déedéet du ma ko def ñëpp man de du ma ko def waaye ñoom mën na ñoo jël ndax déedéet waaye man ñëpp ma ko jël ñëpp maa jël dañu jëlul. waaw jëlul.